est-ce que mën nañ fi jële kon ne sikkaru mbooloo kon man naa ne mooy lu dagan la ci sharia loo xam ne lu ñu yoonal la te lu ñaaw comme ni ko ñenn ñi jàppe ah loolu waxoon nañ dañuy gis li nga xam ne moom la boroom rimaa daldi wax insha allah waaye waxoon nañ la ne dañ ko duñ jël lépp muy boroom eh, rimaaxu xizbir raxiim ala nuxuri xizbir rajim rimaax mooy les lances mooy xeej yi yi nga xam ne ñooy waay buur yàlla ñi nga xam ne ñooy waay buur yàlla ñi nga xam ne moo fees ak del moom la yërmandeem yaatu ci ndoddu xeej yooyu ci ndoddu waay seytaane bi nga xam ne moom mooy ki ñu jam ci bu seydna cheikh al cheikh omar ibn said al fuuti al tuuri al gadawi raxmatullaahi aley léegi moom da tontu ci loolu ci bunt yi nga xam ne moom la def ci rimaax ci vingt-cinquième bunt bi comme ni ñu ko waxe woon ci jataay biy weesu annoncé woon ko mu ne fi targhiib fi ijtimaa'i li dhikri wal jahri bihi wal xaddi alayhi wal i'laami bihi annahu mimma yanbaghi at-tamassuku bihi li fadlihi war raddi ala man yunkiru dhalika ala man yunkiru ala adh-dhaakiriina jamaa'a li jahlihi bil kitaabi wasunnati wa ijmaacil umma alcheikh omar alfuuti tuuri algadawi rahmatullah aleyhi kon ci alfaslul xaamis wal ishruun mooy vingt-cinquième chapitre ci rimaax bu xizbir raxiim ala nuxuuri xizbir rajiim léegi mu ne moom alcheikh omar bunt bi noonu ni mu ko intitulé mu ne fit targhib bi bunt bii de di vingt-cinquième chapitre bi ñaar fukkeel ak juróom ci pàcc yi mu def ci rimaa mu ne mooy bu ñaar fukkeel ak juróomeel bi mu ne maa ngi ko def ci xemmemloo ci dajaloo ci mbooloo di dajaloo li zikri ngir bi tudd buur yàlla di sikkat wal jahri bihi ak di ko wax ca kaw wal xabdi alayhi di soññu nit ñi di leen ci pousser ngir ñuy def lool wal i'laami te yëgle bi hii yëgle lii nii annahu yëgle lan annahu kana mimma yanbaghi dafa bokk ci li nga xam ne dafa war a bi bihi mooy li nga xam ne dañ koo war dañ cee war a moy daal di koy téye waaw li fadlihi ndax nga ndax ngëneel gu ci ne ndax ngëneel war radd ak delloo ala man yunkiru ki nga xam ne day day bañ lii fekk ñiy sikkar mu naan leen yéen li ngeen di def noonon lii c'est pas bon hada hada bid'a lii bid'a la maa arafat maa arafathu salaf eh? salaf yi xamuñu ko woon léegi nag wax ci mooy est-ce que wax jooju dëgg la walla déet mu ne moom ngir delloo wax ko wax joolu Ah, naan delloo ko di di di sikkar mbooloo man da ne li jahlihi mu ne fekkoog nag tegu ko fenn lu dul ndax réeréem bil kitaabi ci téeréb suñu borom bi wa sunnati ak li nga xam ne mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa ijmaa'il ak li nga xam ne mooy consensus bu savant yi communautaire léegi a ah, Cheikh ginnaaw bi mu defee rahma radiyallahu bi mu defee introduction ginnaaw yu defee lool après mu am lu mu introduire léegi mu dugg waxoon nañ la ñun ni ñuy def duñ jël li mu wax yépp ndax xaw na gudd quand mooy par rapport ak ñun nii li ñuy def bu doon ne dañoo nar a liir lépp kii yépp mooy dinañu jëlal ay cinq détails wala lu ko te dañu bëgg tey mu ñu yemale ko nii moo tax comme niñ ko waxoon dañuy tànn yenn ci dalil yi mu fiy répertorier yooyu ak. indi yenn boroom xam-xam yoo xam ne bañ leen laajee affaire bii lan lañ tontu voilà léegi ah mu ne bokkut ci bi muy indi dalil yi mu ne warawal Buxaari yu wa muslimun wa tirmidiyu wa nasaa'iyu wa ibnu maaja wa ibnu maaja wa ghayruhum marfu'an ibnu maaja nag c'est pas ibnu maajata c'est pas ibn majata ibn maja ja jiim bi ak ha voilà ibn maja voilà kon mu ne rawaa warawaata soloona al buxaari yu imaamul buxaari léegi lii mooy pour tontu est ce que mën naa ne mu ne sii loolu mën naa nekk mooy ne sikkar en mbooloo loolu lu ñuy xemmeem loola loolu lu tudde bunt fi targhibi ci xemmeem loo fi ijtimaa'i li zikri ngir di dajaloo di am ay xalaqaatu zikri yoo xam ne ji ci tudd borom bi subhaanahu wa ak di soññ nit ñi ngir di leen ko def te tamit di yëgle këne lii mooy li nga xam ne mooy li war ñu moy ci ndax ngëneelam te delloo kon deuxième wax bi mooy ñaar la kon question bi mooy est-ce ci mbooloo mën naa ne li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daanaka mooy ñépp sax presque ah ñu ne euh, loolu kay lu baax lu mën a ne la mu am nag ñenn ñoo xam ne dañ koy bañ dañ koy bañ léegi nga xaar ñooñu di ko bañ du ñuy boroom xam-xam ma non mooy mënuñ leen a ne tamit mënuñ ne du ñuy boroom xam-xam c'est c'est impossible ñëw ne ñooñu duñu dara walla xamuñu dara loolu bu ñu ko waxee waxuñu li am mais mooy ndax par exemple pour joxe ay exemple instant bi mooy par exemple boo gisee euh, ñi nga xam ne ñooy woowe seen bopp salaf euh, ñoom ñu nit salaf lañ leen di woowe waaw parce que alxuraan daan loo xam ne da koo tere wala tanaabazu bil alqaab bu leen joxante ay sobriquet yoo xam ne loolu baaxul suñu boroom da ko tere ci suuratul xujuraat nit nag rawatinab jullit du ne man nii lañ may woowe ngeen koy utal beneen tur boo xam ne neexu ko xam loolu la alxuraan di tere noo fekk loolu mooy mais à condition que tur boo xam ne mooy ne bu dee ne waa ji euh, xam nga bu par exemple bu dee xawaari ji dangaa foog ne xawaari ji ne leen xawaari ji da leen a neex mais yonent bi aleyhi salaatu salaam xeet bi moom moom moo ñu décriral gaa yooyu ne nii lañ ñu xam leen di leen tudd noonu waaye par exemple rek boo ñëwee naan ay ñoom diw yi te ñoom bëgguñ ko leen woowe loolu mooy li gën nga bañ leen a woowe loolu te woowe leen ñoom li ñu bëgg waaw mooy par exemple léegi ñooy ñu naan wahaabi yi xam nga ñoom ndax gaa yi terme wahaabi yi bu ko ñeneen utiliser c'est péjoratif ci ñoom loolu c'est péjoratif ndax seen sëriñ bi Muhammad ibn Abdul Wahhab mi nga xam ne daanaka ñu bari ci ñoom doctrinam lañu topp ci wàllu tawxiid ak yooyu ba moo tax ñu leen di woowe wahaabi yi mais ñoom loolu ñoom reconnaître wuñ ci affaire boobu même bu dee ne ay ñu ku ñu fonk la ñu bari ci moom lañuy kii ak tamit ñoom ñi ci kaw ku mel ni ñoom al imaam ibnu taymiya ak ñooñu waaye mooy bëgguñu ko leen di wax wahaabi ndax xam nañ ne gaay buñ leen koy wax c'est péjoratif mu ngi mel ni ci beneen beneen échelle bu gina baas ñi ngi naan ñakk ñakk ñakk mooy c'est péjoratif wolof bu gisee ku dëkkul Sénégal naan ko ñakk lool c'est péjoratif léegi yow doo xam ne waa ji bëggul lool nga koy woowe non non uh-huh. ñoom par exemple seen bopp salaf as salaf la ñuy woowe seen bopp kon ñu ne salaf yi ndax ñoom at baaxu salaf mooy ñu topp salaf yi est-ce que loolu dafa tekki ne par exemple ñeneen ñi ñi ci des ñëpp ñoom toppuñ salafi yi si si ñoom lañ topp moom lañ topp kay <laughs> waa jam tariixa doo ko ne waa ji toppul salaf yi si kooku mënoo ko ne toppul salaf ndax salafu as-salih ñooñu ñooy al ñi ci ñooy al jiilul awwal mooy ñetti génération yooyu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne siècle bi gën mooy sama bos topp bi ci topp topp bi ci tegu voilà alqurunu salaasa yooyu yooyu la par exemple ñoom par exemple ñooñ di woowe ne ñoom ay salaf lañ ñoom dañuy bañ loolu te bokk na li nga xam ne boo seetloo yi li leen di jàppal li leen li leen di boole mooy contentieux bi am entre ñoom ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci turuqu suufiya yi ñu nekk ci eh, yoonu soufisme bokk na ci li leen di wuute point yi ñuy wuute mooy lii boole boo nekk mbooloo di sikkar ndax ñoom dañoo jàpp ne loolu bid'a la te yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na kullu bid'atin dalaala de eh, kii boo gis bu ne bépp innovation bu ne ak sànku la ak sànkute la te sànkute gu ne mooy ne kooku direct safara la jëme borom ñoom ñu gis ñoom selon ñoom këne mooy dañuy commencer ñoom seeni seen côté bi ñu gisee après ñu door a ñëw kon àggale yi dugg ci li Cheikh Omar dalil yeeg yooyu mais mooy euh, ñoom par exemple ñu jàpp ne loolu ak sànkute la ñu ne leen fan ngeen teg ne loolu ak sànkute la ñu ne non taxawal on va être beaucoup plus clair ay ay di kuréel di kar moo xam da ngay taxaw di wër di ngeen di si sikkarandoo di kii wala ngeen ut benn jataay boo xam ne dangeen koo def jataayu kar jamono ju nekk wala ci semaine bi wala ci jour bi heure boo xam ne moom ngeen fixé di ko dajaloo di si sikkar ñu ne loolu loolu bid'a la goo xam ne loolu bokkul ci sunnaay dara loo xam ne innovation la bu bees ñu ne leen ah yéen loolu noonu kiiwul ñu ne lool lool lool moom bidaa la ñu ne te ñun bokk na li ñuy wan ne lool bidaa la bokk na ci li ñuy wan ne loolu bidaa la goo xam ne baaxul mooy yi nga xamante ne nii eh, mooy boo demee ci sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam gisuñu fenn foo xam ne dañ ne ñoom dañ doon dajaloo par exemple ci jàkka ji buñ paree di mbo nekk ay mbooloo naan dañuy sikkar <coughs> mooy ñoom yooyu dañuy wax yu mel noonu te saxaaba yi radiyallahu taala anhum ñoo ñi gën a roy yonent bi alayhi salaam te gisuñu leen ñu doon dajaloo euh, di sikkar léegi nag ñu ne loolu noonu day wane ne kon te après après saxaaba yi radiyallahu anhum yonent ba lay sar moo ñu wax xeet yi gën génération yi nga xam ne ñoo gën ñooñu nag tuddal nañu leen te boolewu ci ñi nga xamante ni nii mooy euh, mooy ñaar yi siècle yi wax ñoo it gisuñu woon ñoom ñu koy def kon nag lii ngeen di def nii koo ko def loolu day nekk loo xam ne bid'a la te kullu bid'atin dalaala ñu ne am na te li ñuy gën a ci lii nii mooy jëfu seydna abdallah ibn mas'ud radiyallahu taala anhu ibn ummi abdin muy seydna abdallah ibn mas'ud dootuñu laaj teeti mooy kat ñu ne mais seydna abdallah ibn mas'ud radiyallahu taala anhu moom dafa fekk ay nit ñoo xam ne dañoo dajaloo doon sikkar mu fekk leen fa ci jàkka ji daldi leen dàq ne leen ji tom bi bid'atin zulman aw laqad tom asxaaba muhammadin ilman mu ne mu dàq leen ne leen yéen fi bid'a goo xamante ne ci tooñ ngeen ko te ndax képp koo xam ne wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba kan moo gën a e, dàqa tooñ nga xam ne kenn dàq la tooñ ci nga xam ne dafay sosal buur yàlla mooy yéen ndax e, bu dee que ne mooy képp koo xam dafa def ci diine ji loo xam ne buur yàlla santaanewu ko nga def ko fi loolu ak tooñ la c'est si yaa ngi fi teg loo xam ne même boo ko waxul clairement sa sa sa lan nañ waxu ko mais sa état daf mel ni loolu lay wane mooy ne lii may def ci diini ji la bokk te suñu boroom waxoon na ay yawma akmaltu lakum diinakum tey te lool mu ngi ko waxoon alayhi salaatu wassalaam mu wax ko nit ñi akmaltu laa matale ñeel leen diinakum seen diina Seydina Abdallah ibn Mas'ud fekk ñooñu ci jàkka ji ñu booloo di si kar mu dàq leen ne leen indi ngeen fi loo xam ne bid'a la ne leen ndax yéen yéen a féete kaw asxaaba muhammadin ilman ndax yéen yéen féete kaw saxaabaay yonent bi alayhi salaatu salaam ci xam-xam te ñoom doon ñoon def lii ngeen di def voilà léegi ñu ne ñun lii nii yépp day wane ne waay waay waay Seydina Abdullah ibn Mas'ud xam ngeen ko daalika ra'i ra'i al ghanam ba mu duggee bokk ci njëkk a dugg ci lislaam fekkee fekkee al yi nga xam ne ñoo yi gën a màgg ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bokk ci ñi gënoon a takkook yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom kenn kepp la masa jox autorisation malgré li alxuraan ne léegi mooy heure yi mu joxe ne heure yooyu dee leen ci ñëw kër yonent ma lay saab-saab ak règle yu bari yi mu joxe ak même booy kii sax nga xam ne yenn heure yi dootuñ ko woon man di dem ci yonent ma lay saab-salaam ndax loolu moom képp la yonent ma lay saab ne ko permettre naa la yow en dehors de loolu lépp yow laa yëkkatil xijaab bi ngay dugg sama kër sama néeg nu mu la neexe ba kera ma koy yëkkati may dindi autorisation boobu te gisuñu fenn fu mu ko dindee moo tax seydna abdallah ibn euh, qays muy seydna abu muusa al ash'ari te lii lépp waxoon nañ ko bi ñuy def tarjamaa moom seydna abdallah ibn qays abu muusa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañoo yàq ñoom comme que dañu yéex a ñëw Medina gis nañ heure bi ñëw nii septième année bi ñoom dañoo foogoon ne ñoom ñii ñoom Seyna Abdullah ibn Qays ak ñoom ñoom Seyna Abu Musa al yi dañoo foogoon ne Seyna Abdullah ibn Mas'ud kër yonent bi alayhi salaam la dëkk tellement lañ fa lañ ko doon gis lu bari foofu ñu ne kooku takkook moom bokk ci ñi gën a ponkali saxaaba yi radiyallahu ta'ala nga xam ne moo doon wax naan amul benn aaya boo xam ne wàcc na lu dul xam naa li li tax mu wàcc kañ la wàcc ak lu fan la wàcc ak lu tax mu wàcc te bu ma xamoon kenn koo xamante ne moom a gën a xam alxuraan ñuy takk ay gëléema ki gawar di fa dem di ko uti kononte kon du ma rëy rëy lu naa takk fekki waa jooju mais gisu ko moo tax ñu ne waaw kay ñun kooku noonu moom lañ yëgal ne ko am na ay nit ñu dajaloo ci jàkka ji di sikkar mu fekk leen fa dàq leen wax leen li ngeen wax ne leen indi ngeen fi bid'a te yéen est-ce que yéen féete kaw li nga xam ne mooy asxaabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci xam-xam yéen leen ëpp xam-xam hein dàq leen ñu ne ñun lii lépp ak yeneen ak yeneen ak yeneen day wone ne ñun qawluna huwa al asad suñu wax mooy li gën a dëgër mooy ne képp koo xam ne day nga gis ko mu ñu toog di sikkar mbooloo an qasdin surtout jublu ko ci def di def loolu loolu noonu dafa nekk loo xam ne bid'a la laysa min as-sunna bokkul ci diine l'islam bi bokkul ci sunna ñu ne kon baax na kon yaa Cheikh Omar alayka ridwaanul bar kon ñu déglu la ginnaaw waxu parti bii nii mu nekk nga nekk porte-voix ñi nga xam ne ñoom ñoo ne loolu mën naa nekk min al ulama rahmatullah alayhim kon yaay seen porte-parole yow a Cheikh Omar al Fuuti radiyallahu taala an léegi euh, lan la ñi d'accord ci loolu ak yéen lan ngeen di tontoo li ñu ne mu ne rawal Buxaari yu laa loolooy dalil loolooy dalil ubbeewul ah, ubbeewul lan <laughs> comme ñun ni ñuy def ñun bu doon ñun dañuy ñëw amul sax affaire bu xam-xamaa ñun moom dañuy ñëw non non non Serigne da koy def gis nga Cheikh Omar ginnaaw bi mu defee benn introduction ne fa aqulu <laughs> wa billahi tawfiq wa huwa alhaadi bi mannihi ila sawaa'i tariiq i'lam anna al-ijtimaa' lidh-dhikri hadda alayhi ash-shaari'u wa raghaba fiihi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu continuer mooy gis nga lool la mooy dane fa aqulu maa ngi wax wa billahi te ci buur yàlla tawfiq mooy ki nga xam ne da dëppale ci buur yàlla lay jaar wa huwa ta buur yàlla alhaadi mooy aji gindee bi man ni yii ci li nga xam ne ak mbaaxam kese la ak mayem kese la ilaa sawaa'i ci jubub tariiq yoon wu jub wi moom mooy gindee ci yoonu lislaam i'lam mu ne xamal annal ijtimaa dajaloo li zikri ngir di sikkar xadd alayhi shaari'u ash-shaari'u euh, muy alayhi salaatu wassalaam walla nga ne muy borom bi boo ci benn la moom moo ci incité nit ñi ngir ñu koy def wa raghaba fihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa daal di koy xemmem loo nit ñi léegi gis nga mooy loolu la commencé buur yàlla yonent mi alayhi salaatu salaam ba pare mu dóora ni wa jara bihi amalu a'immati tariq min ahlillaahi sharqan wa gharban te tamit mu wëy jëfu a'imma yi nga xam ne mooy a'imma turuq suufiyya yi lay wax min ahlillaahi ci ñi waay yàlla yi ñi nga xam ne ñoom ñoom ay kojug buur yàlla lañ sharqan euh, moo xam orient wa gharban ak occident léegi nag mu ne warawal Buxaari mooy loolu kon Cheikh Omar radiyallahu anhu muy indi dalilu ñu ci des keneen sii loolu lu baax la comme ni ma la ko waxee nii borom bi subhaanahu wa da ci xemmem loo nit ñi yonent mi ci boppam xemmem mu nekk loo xam ne lu ñuy mu rawal buxaari yu wa muslimun wa tirmidi wa nasaa'i wa ibn maaja wa geyruhum marfu'an mu ne rawaa soloona al buxaari yu imaam al buxaari wa muslim ak imaam muslim muy al wa tirmidi ak abu isa at tirmidi raxmatullahi wannasaa'i di abu abu abu abu abu abdirahman annasaa'iyu rahma ahmad ibn shu'ayb annasaa'i abu abdirahman wa ibn maaja alqazwiiniyu rahmatullah ala aljamii wa ghayrihim ak ñeneen ñu dul ñi rahmatullah alayhim marfu'an muy xadiis boo xam ne marfu' la mooy dafa dem ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam di nettali di jële ci boroom mu ne yaquulu allahu azza wa jalla mu ne yaquulu day wax allahu buur yàlla azza wa jalla moom de màgg na tedd na ana inda xusni danni abdi bi wa ana maahu in dakarani mu ana man borom bi man maa ngi fa sama njortu jaam bi mu am ci man wa borom bi maahu maa ngi ànd ak moom in dakarani fu ma sikkarkat bi foo mu sikkare sama man borom bi fu ma tuddee maa ngeeg moom fa in fii fi nafsihi bu ma tuddee ci boppam zakartuhu fi nafsi ma tudd ko ci sama bopp wa in zakarta wa in zakarani bu ma tuddee fii mala in ci mbooloo zakartuhu dinaa ko tudd moom sama jaam boobee fii mala in xayr xayran min ci mbooloo moo xam ne moo ko moo gën mbooloo moom ma tudd muy mbooloom malaaka yi la haute assemblée falaa koy tuddee te ñooñu almalawul a'la boobu moo gën beneen mbooloo mi ñu ne ko léegi fii ana dalil bi mu ne ah gisu ngeen nee na fa in zakarani fii nafsi bu ma tuddee ci boppam zakartu fii nafsi ma tudd ko sama bopp wa in zakarani fii mala'in bu ma tuddee ci mbooloo zakartu naa ko tudd fii mala mala'in xayrun minhu ci kii boo xam ne mbooloo moo xam ne moo gën moom bi ma tuddee ñu ne lool kay ci mbooloo bu ma tuddee ci mbooloo ñu ne waaw mu ne léegi maa ngi ñëw de mooy sama dalil dama ko indi par benn benn di leen di luy wane ne sikkar ci mbooloo am na xam nga fii man nga ne noon bi affaire bi leeragu na parce que mën naa nekk ci mbooloo mi bi si kar moom kese ci wet bi ci ci waaye dañ naan la fii nafsi waxoon na ci boppam loolu mooy boo xam ne moom pour moom la kenn du ko yëg mais bu nee ci mbooloo loolu kay mooy wane na kon ci kaw la te kon mooy mbooloo ma du nekk ñuy waxtaan toog ñii di waxtaan leneen moom mu nekk fanaan laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar mooy ne daa fekk ñu koy defandoo mu ne waaye dinaa la gën a lu gën leer lool mu ne warawaat Tabarani moom ba léegi ak Cheikh Omar alfuuti attuuri algadawi rahmatullahi radiyallahu taala anhu mu ne waraw altabaraaniyu soloona imaam altabaraani bi isnaadin abu mu ne bi isnaadin ci càllale xasanin boo xam ne bu xasan la bu baax la marfuu'an boo xam ne da ko yëkkati qaala mu ne qaala allahu azza wa mu ne qaala nee allahu buur yàlla azza màgg na wa jallata tedd na zikruhu ak tuddam mu ne laa yadkurini alabdu fi nafsihi illaa dakartuhu fi mala'in min almalaa'ika wala yadkuruni fi mala'in illaa dakartuhu fi rafiqil a'la mu ne laa yadkuruni borom bi mooy lii lañ naan xadiisul qudsi alxadiisul qudsi lii la mooy boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koy nettali ci borom bi subhaanahu wa taala mooy buur yàlla naan buur yàlla nee na loolu nag wuti nag voilà foog naa mas nañu def euh, mas nañu tudd différence entre xadiisul qudsi ak li nga xam ne mooy alquran foog naa yaakaar naa masoon nañ ko def waaye boo amaana ñu def ko beneen yoon ndax suñu heure bi daanaka xaaj bi dem na te benn ci dalil yi rek lañ yemagul kon mu ne kon suñu borom ne laa yazkuru nii du tudd al abdu sama jaam bi fii nafsihi ci boppam illaa lu dul zakartuhu dinaa ko tudd fii in ci ci mbooloo moo xam ne minal malaayika ci malaaka yi mu ne walaa yadkuruni te duma tudd fii mala'in ci mbooloo illaa lu dul zakartuhu ma tudd ko fi rafiqil a'la ci haute assemblée bi ma waxoon muy ar rafiqul a'la àndandoo ba gën a kawe ba léegi moom a Omar mu wa axraja al imaamu Ahmad dalil yuy wane ne mën naa ne ba léegi ne wa axraja soloona al imaam di imaam mi nga xamante ne mooy Ibn Hanbal borom ngiiru ñan Hanbali rahmatullah alayhim mu war waatuhu te càllalem boobu ñako ko solo ñu dëgër lañ de an Abi Sa'id al-Khudri ñu jële ci Sayyidina Abi Sa'id Sa'd radiyallahu ta'ala anhu amu ne moom mu jële anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam keni ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na maa min qawmin ijtama'u yadhkuruna allaha azza wa jalla laa yuriduuna bi dhalika illa wajhahu illa naadaahum munaadin min as-samaa'i an qumu maghfuran lakum qad baddaltu sayyi'aatikum hasanaat mu ne wa rawaahu abu ya'la wal bazzaaru wat tabaraaniyu wa rawaahu al bayhaqiyu min xadiisi abdullahi ibn mughaffal allahu akbar ila axiri ma qaal kon ash-shaykh omar radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa axraja al imaamu ahmadu mu ne kon imaam ahmad soloo na ci càllale boo xam ne càllale ba góor ña ca ne ñu dëgër lañ mu jële ci sayyidina abi sa'id al-xudri radiyallahu taala anhu anna rasulallahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala dane maa min qawmin amul benn mbooloo moo xam ne ijtama'u dañoo daje yadkuruuna allaha di tudd buur yàlla azza màgg na wa jallata tedd na laa yuriduuna bi daalika illaa wajha ci seen tudd googu ñuy tudd mooy bugguñu ci nammuñu ci dara taxuleen a jóg ci tudd gi ñuy dajaloo gis nga ijtama'u ma min qawmin ijtama'u amoo benn mbooloo ijtama'u bu boo xam ne dañu dajaloo ñu ne ñu ne beneen part bi yéen a ngi dégg ñu ne waaw ñu ngi dégg mu ne ijtama'u yéen a koy dégg lan mooy suñu laaj bi ñu ne non laaj bi moom mooy si kar an nekk di tudd buur yàlla moo xam ci tur yépp ah. allahu akbar allah allah allah allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi la hawla wala quwwata illa billah ak lu mu ci man di dem di ko def mbooloo ñun loolu lañ ne moo mënu ne ñu ne ñu ne leen nag est-ce que dégg ngeen fii ma min qawmin ijtama'u yonent bi sallallahu mi wasallam may wax ne ma min qawmin amul benn booloo moo xam ne dajaloo nañ ijtamau dajaloo nañ yadkuruna allah di tudd buur yàlla azza wa jalla voilà moom mi nga xam ne moo noot ci nguuram wa jalla mu màgg laa yuriduuna bi daalika seen tudd ko ñuy tudd yàlla soxlawuñ ci nammuñ ci ci tudd ko illaa wajahu lu dul laa faas lu dul buur yàlla képp illaa lu dul naadaahum dina leen woo munaadin aji woote minas samaa ci asamaan an xuumu naan leen jóg la ko lakum jéggal nañ leen jóg leen te bu ngeen di jóg mooy bu ngeen paree fekk nañu afaasal leen seeni bàkkaar muural leen seeni bàkkaar ba pare mu teg ci xat baddaltu sayyi'atikum xasanaat man borom bi subhaanahu wa taala kon baat boobu di wax kàddu borom bi la subhaanahu wa taala ndax lan baddaltu xat dëgg-dëgg baddaltu daal dinaa soppi sayyi'aatikum li nga xam ne mooy seen ñaaw téef yi mooy seen bàkkaar yi xasanaatin transformé naa ko def ko loo xam ne ay yiw la ay rafet la yu rafet la ulaa'ika alladhiina yubaddilu Allahu sayyi'aatihim xasana voilà buur yàlla ni ñii boole naa leen ci ñooñu ñi nga xam ne man maay far seen bàkkaar yi waxuma la far kese mais dama koy jël champ échanger ko nga indi woon fi yoo xam ne lépp lu nëb la lépp li ñu fi indi yëpp pomme bu nëb la ñu échanger pomme de yi saako yi ñu compter ñaataa ci ne ñu échanger la yooyu yëpp defal la ko yu bees pour dox la waaw mu ne xat dëgg-dëgg ba daltu daal dinaa échanger sayi aatikum seeni ñaaw yi xasanaat def ko ay yu rafet mu ne te war a waahu du imaam Ahmad rek a ko solo de mu ne war a waahu ba léegi ba Cheikh Omar alfuuti a tuuri algadawi fi rimaahi radiyallahu anhu mu ne war a waahu te soloona ko abu ya'la imaam abu ya'la wal bazzaar abu bakr ibn al bazzaar abu bakr al bazzaar wa tabaraani rahmatullah ala al jamii mu ne war a waahu na ko noonu soloona ko al bayhaqi abu bakr ba léegi al bayhaqi rahmatullah alayhi min xadiisi abdallah ibn mughaffal ci xadiis seydna abdallah ibn mughaffal mi nga xam ne gisoon nañu ko radiyallahu ta'ala anhu mu ne war a waawuta soloo na ko tabaraani imaam at-tabaraani soloo na ko ci beneen yoon boo xam ne dubu abdullah ibn mughaffal waaye an sahl ibn hanzala ci seydinaa sahl ibn hanzala ci moom la ko soloo mu ne qaala moom seydinaa sahl ci riwaay imaam at-tabaraani boobu mu ne qaala rasulullah lii wone ne sikkar en mbooloo yonent ma sax waxuma la ay kii yéen li ngeen fi wax yéen moom da ngeen def constat ne loolu yéen moom mën nañ ne seen dalil bi gën a rëy mooy jëfu imaam abdullah ibn mas'ud boobu boobu mooy seen dalil bi gën a rëy bi mu fekk ñooñ dajaloo bi kii mu dàq leen léegi xaar leen ñun ñu ngi indi suñuy dalil yoo xam ne <laughs> ñun moom yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne mooy asharion di tëral àtte yi moom ci boppam moo ko wax te après bu ñu paree Euh, yow xam naa yéen yéen yéen yéen ñi nekk li euh, yéen ñi taxaw di déglu xam naa di di xool di xool ñaari partie yi ñuy wax ku nekk indi say argument yéen a ngi xaar ah indi say argument rek du doy mooy il faut nga mën a tontu nag ah waxu ki ci des par exemple yéen jumhur d'accord nañ de yéen a ngi indi ah, lii moom mu ngi leer si mais. léegi il faut wax ñu ngeen fexe tontu waa malgré tout ça kon Seydina Abdullah ibn Mas'ud moom moom kon nan la man a dàq nit ñi ne loolu dinañ ci ñëw dinañ tontu ci loolu ñu ne kon bismillah kon ñu ne bul yàkkamti bul yàkkamti xuliqal insaanu ajula dañoo bind ci yàkkamti mais jaru xaaral la ñu ne kon ci riwaaya imaam at-Tabaraani bi sayyidina Sahl ibn Hanzala radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaala qaala annahu qaala qaala mu ne nee na ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama maa jalasa qawmun amul yenn nit yoo xamante ne mbooloo moo xam ne dañoo toog majlisan ci jotaay yadkuruuna allah azza wa jalla ñuy tudd buur yàlla mi nga xam ne mooy ki noot ci nguuram te jallata mu kawe màgg na fii di ko tudd foofale ca barab boobu fa yaqumuuna ñu jóg xattaa yuqaalu lahum lu dul ne dinañ leen wax quumu gafarallahu lakum jóg leen buur yàlla di jéggal na leen wa buddilat sayyi'aatikum xasanaat te daal nañuy soppi seen yu ñaaw ya daal di koy def li nga xam ne mooy yu rafet ah, mu ne waan Abdullah ibn Umar am nañ beneen dalil mu ne waan jële nañ Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma boo xam ne ñu ko jële ci Seydina Abdullah ibn Umar di doomi xalifatu Umar radiyallahu anhuma yal na buur yàlla gërëm leen kontaan ci ñoom ñaar qaala mu ne annahu qaala qultu ya rasulallah nee na man seydna abdallah ibni omar maa ne ya rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa ganimatu majalisi zikri ana lan mooy koomuk bërëbu jataay yi jataayu kii yi sikkar yi mu ne xaala mu ne ma ganimatu majalisi zikri aljanna koomuk mooy résultat wu zikri yi fan lay yóbbu fan lay teerale mu ne ko aljanna mooy aljanna mu ne rawaahu xadiis bii nii boo bëggee xam nga ko solo ahmadu imaam ahmad ibnu hanbal moo ko solo rahmatullah alayhi ci musnad bi bi isnaadin ci sanad boo xam ne xasanin bu baax la mu beneen xadiis boo xamante ne nii day dëgëral si li ñu wax ba léegi mu ne waan jaabir jële nañ ñi seydinaa jaabir radiyallahu taala anhu annahu qaala muy jaabir doomi abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu anhuma annahu ko nom mu ne ko moom qaala nee na xaraja alaynaa rasulullahi wa sallama wa sallallahu yal na buur yàlla sallallahu yal na buur yàlla julli alayhi ci moom wa aalihi ak ay fa qaala mu ne ayyuhannaas Jaabir ren yonent mi dafa génn ñëw ci ñun nañu ayyuhannaasu éeyéen eh, nit ñi ah mu ne inna saraya min al malaaikati wa taqifu ala majaalisi dhikri fil ard farta'u fi riyaadil janna mu ne leen yéen nit ñi dafa am ay mbooloo ci malaaka yi yoo xam ne ay mbooloo yoo xam ne dañuy génn bu ñëwee fekk foo xam ne bërëbu yu ñuy tudd buur yàlla lañu fay taxaw fa la ñuy taxaw daal di fay mel ni def ko def ko def ko kii nu mu tudd lieu de descente foofu la ñuy taxaw stationné mu ne leen nag ci kaw suuf si fii yooyu la ñuy xool bërëb yi yoo xam ne malaaka te yooyu ni gën ñëw ci xadiis yi muttafaqun alayhi bi mu ne kon farta'u kon nag na ngeen di witt witti leen fii riyaadul jannati ci jardin wu aljana yi witti leen ci xaalu ñu ne ko wa ayna riyaadul janna la jardin wu àjjana yooyu ñu nga xam ne moom lañu war di witte mooy witt fa mooy lan yan jardin la yooyu qaala mu ne leen majaalisu dikri fad'u wa ruuxu fi dikrillah wa dhakkiruhu anfusakum man kaana yuridu an ya'lama manzilatahu 'inda allahi subhaanahu wa ta'aala falyanzur manzilatallahi 'indahu yanzilu al-'abdu minhu haythu anzalahu min nafsihi mu ne leen bërëb yooyu nga xam ne ñooy riyaadul janna yi mooy majaalisu zikri bërëb yi nga xam ne zikri yi ñuy tudd buur yàlla kon dee leen ko fa woo te ngeen di gontu ah ngeen di xëy ngeen di xëy bopp ci tudd yàlla dee leen ko fàttaliku ci seen bopp di ko fàttali seen bopp yi képp koo xamante ne nii mu ne képp koo xam ne bëgg naa xam moom place ba muy ba mu am fa yàlla mi nga xam ne moom tudd na ak sellaangam te wa ta'ala kawe na moom na xool place bi mu jox buur yàlla fa ci boppam ndax buur yàlla loolu mooy xadiis bi ñu jox ana inda dhann husni abdi dhanni bi loolu lay wax fii rek ci yeneen terme kene ku bëgg a xam yow buur yàlla yow place ba nga am fa buur yàlla xoolal buur yàlla yow ban place nga ko jox fi yow allahu akbar mooy ne bu dee ne yow ci tudd yàlla la dëkk xamal ne kon yow place boobu nga am fa buur yàlla moom mi ne ku ma tudd ci mbooloo ci boppam ma tudd ko sama bopp ku ma tudd ci mbooloo naa ko tudd ci mbooloo mu gën mbooloo mi ma tudd kon mooy fekk yaa ngi tudd buur yàlla ci sa bopp xamal ne buur yàlla mu lay tudd ci boppam boo koy ci buur yàlla mu lay tudd ci mbooloo mu gën moom ne ana lan mooy sama sama place à la station sama bërëb sama wàccuwaay fa buur yàlla mooy seetal rek yow yow buur yàlla fan la tollu ci yow ndax aji sopp ki mu sopp du koy tudd su ne te du ko fàtte waaw aji sopp ki ko fàtte jamais du koy tudd saa su ne te du ko fàtte saa booy buur yàlla nag dafa def foo koy tudd mu ngi lay tudd allah moom mi nga xam ne almannu lépp ci moom la jóge ndax moom moo la yenkiwal permetre la nga koy tudd ba pare ngir mu lay tudd après nga mu nekk waame woo xamante ne océan gëneel boo xamante ne ni mën nga cee labal ñépp ci océan boobu voilà kon mu ne lii nag imaam Ibn Abi Dunya moo ko solo ak imaam Abu Ya'la ak imaam al-Bazzar ak imaam at-Tabarani na ko noon imaam al-Hakim ak imaam al-Bayhaqi mu ne bi ko imaam al-Hakim solo mu ne saxiixul isnaadi voilà ah, lii de kii la boo xam ne bu wér la kon mu ne. kon loolu la mu ne yéen nit ñi am na malaaka yoo xam ne ay mbooloo la ñuy doon yoo xam ne bu ñu gisee fenn bërëb yi ñuy tudd yàlla dañ fay wàcc kon nag witti leen witti pour la boo wittee ci garab yi pour lan la pour witti ngir ngir ngir sànni leen non ngir lekk ka ci ña xam ne ñooy riyaadul janna yi jardin yi aljana yi léegi nag ah, mu ne moom ba léegi ak Cheikh Omar li nga xamante ne lii day gën a dëgëral li nga xamante ne mooy que ne euh, dajaloo dajaloo ci tudd yàlla loolu yu ñu yoonal la lu baax la mu ne li nga xamante ne rawahu Shaykhaani imaam al Buxaari ak imaam Muslim ñoo ko solo nga xam ne muy xadiis boo xam ne ah Seydina Abu Hurayra moo ko nettali mu ngi ci saxiixay mu ngi ci saxiixay imaam Muslim rahmatullah alayhi bu dee imaam Muslim mu ne inna allaha tabaaraka wa taala yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane inna lillahi tabaaraka wa taala malaaikatan malaaikatun inna lillahi inna lillahi non malaaikatan naam inna malaaikatan lillahi tabaaraka wa taala inna lillahi taala malaaikatan yatuufu sayyaara fudaloo yabtaxuuna majaalisa dhikr fa idaa wajaduu majlisan fiihi dhakaruu zakara fiihi majlisan fiihi dhikrun wala fa idha wajadu majlisan fiihi dhikrun qa'adu ma'ahu wa haffa ba'dahum ba'dan bi ajnihatihim hatta yamla'u ma baynahum wa bayna as-sama'i ad-dunya fa idha tafarraqu 'araju wa sa'adu ila as-sama' sayyidina abu hurayra xadiisu lii lafdu imaam muslim la indiwaale na lafdu imaam al-buxaari rahmatullahi alayhi pour faire l'économie de temps dañuy tudd rek bi nga xam ne moom la imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi wax mu ne yonent bi alayhi salaatu ne buur yàlla di am na mi nga xam ne tabaaraka barkeel na wa ta'ala tamu kawe am na malaa'ika tan ay malaaka yoo xam ne sayyaara ñoom dañuy dox ci kaw suuf mooy dañuy wër ci kaw suuf fudala malaaka yu baax a baax waay aleyhim salaatu wassalaam lan mooy seen mission xam nga malaaka yi comme ni ñu ko wax woon wa inna la nahnu saafun ñoom du ñu def dara du ci ndigal waaw mooy seen mbir yépp ci ndigal lay tëdd waaw lu leen yàlla wax def leen loolu lañuy def malaa'ikatan ghilaadun shidaad laa ya'suuna allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun malaakaay safara yi ni ñu mel moom la ñépp mel mooy li leen buur yàlla digal laa ya'suuna allaha maa amarahum buur yàlla du leen digal dara bukk ñu koy moy wa yaf'aluuna maa yu'maruun ñuy jëf li nga xam ne moom lañ leen digal képp la ñuy def moo tax bu ñuy mbugal waa safara mais ab jaamu yàlla la boo xam ne dañ ciy bëgg mooy ñoom ci jaamu yàlla lañ ne bu ñi ci nekk aljana di bànneexal waa aljana ñoom it dañ ciy bëgg ndax ci jaamu yàlla lañ ci ne voilà kon loolu la wama minna illa lahu maqaamun ma'lum amul kenn ci ñun loolu lañu wax ñoom lu dul ne am na benn station boo xam ne bërëb taxawaay boo xam ne moom bu ñu xam la kon nag mu am malaaka yi te suñu boroom waxoon na maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa kenn xamul sa soldaari boroom ni ñu toll malaaka yi ci boppam mooy buur yàllaa xam nan lañu toll mais soldaar yu yàlla yi du malaaka kese voilà léegi kon mu ne inna allah inna lillahi tabaaraka wa ta'ala malaa'ikatan sayyaaratan fudalaa yabtaghuuna majaalisa dhikri mu ne buur yàlla dafa tàggat ay malaaka yoo xamante ne nii yu baax a baax nga xam ne dañuy wër ci kaw suuf di sàkku ana fan mooy bërëb yi ñuy tudde buur yàlla fa ida wajadu majlisan fiihi dhikrun bu ñu rombee di wër ci kaw suuf mooy ñoom lool rekk mooy seen mission di wër ci kaw suuf di xool majaalisu zikri yi buñ ko gisee nag ñu daal di fay camper mu ne bu ñu ci gisee benn qaadu ñu daal di toog maahum ànd ak ñoom ñay tudd buur yàlla wa haffa ba'dhum ba'dan lenn li ci ñoom daal di muur leneen li bi ajnihatim ak seen laaf yi hatta yamla'u ma baynahum wa bayna as-samaa'i ad ba ni ñuy feesale ak seen laaf yi li nga xam ne mooy entre asamaan baynahum mooy foofa la ñuy tudde yàlla bërëb boobu ak asamaan su bu àddina bi mu ne wa ida tafarraqu léegi nag mooy noonu lañ fay nekke ba jataay bi tas <laughs> léegi nag problème bi ñun <laughs> mooy nañu fexe bu nekk majaalisu zikri dégg nga sànk li mu wax mooy ñu daal di dajaloo ma min qawmin ijtama'u ci hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri bi yoo xam ne dañoo dajaloo yadhkuruna Allah azza wa la yuriduna bi dhalika illa wajha loolul buur yàlla mooy bala ngistal yóbboo foofu moom wóorul de waaye al xoolal li muy wax ci biir xadis bi rek Allahu akbar même waajoor yi nga xam ne ngistale ko fa yóbbu sax kooku il est sauvé hein wallahi il est sauvé te waxuma ko de yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ñu ko nettali te huwa saadiqul masduuq Allahu akbar mu ne xoolal mooy noonu lañ fay nekk malaaka yi dañuy ñëw muurante muur foofu seen laaf yi ba ni muy diggante foofu asamaan yi mooy yërmande léegi mu ne fa ida tafarraqu araju wa sa'adu ila sama bu gaa yi tasee nag ñu daal di yéeg ci kaw asamaan si yéeg ci asamaan mu ne fa yasaluhum llahu azza wa a'lamu bihim min man min ayna jitum nee na bu ñu agsee bu rom bi subhaanahu daal di leen laaj ana fan ngeen jóge wa huwa a'lamu bihim te moo leen gën a xam fi ñu jóge mooy du laaju xaw ma woon ndax allahu moom huwa al awwal wal zaahir wal baatinu moom mooy ki nga xamante ne wa moom eh, eh, huwa al awwal wal aaxir wal zaahir wal baatin mooy ki fi jiit mooy ki mujj mooy li mooy ki feeñ mooy ki nëbbu te xam-xamam ala kulli shay'in ci lépp muhit la daal du da leen di mel mel ni xamul non moo mu ne mu leer laaj fan ngeen jóge wa huwa ta borom bi a'lamu bihim moo leen dina xam fu ñu jóge fa yaquluuna ñu ne ji'naa min indi ibadika ibadin laka fil ardi yusabbihuunaka wa yukabbiruunaka wa yuhalliluunaka wa yumajjiduunaka wa yuhammiduunaka wa yaxma wa yaxmaduunaka voilà wa yasaluunaka wa yaxmiduunaka wa yaxmiduunaka wa yasaluunaka nee na mu ne leen fan ngeen jóge ñu ne ko ñun de malaaka yii de aleyhum salaam ji naa ñu ngi bàyyeekoo min indi ibaadin ñu ngi bàyyeekoo ci ay jaam yoo xam ne laka yu la ñeel la fil ard ca suuf ca laat sur la sur terre ñoom nag ñu ngi leen ñu ngi leen fekk yusabbihunaka ñu ngi lay sàbbal di léegi nag déglul fii xam nga ndax ay eh, xam nga mooy beneen partie bi loolu dama ko fàttewoon sànq xam nga sànq maa ngi naan boo paree di nga tontu indil say dalil mais après après di nga tontu ñeneen mais ñoom dañ naan la. yow liñ fi waxamul yépp ay ma min qawmin yajtami'u yadhkuruna allah mais majalisul ilmi dañ koy woowee zikr ah majalisul zikr wala déet bërëb yi ñuy jàngale xam-xam di fa tafsir alquran di fa jàngale fiqh mais loolu it majalisul zikr la kon te yooyu gis nañ ne yonent mi alei satu salaam da ko doon def ci jàkka ji di ko def ci mbooloo yi di jàngale xadiis ak yooyu loolu kon loolu la loolu lañ ci jublu fii nu ne yéen seen dalil yi ngeen fi wax nii yépp day jàppale lu ñu wax ñun waxuñu ne dajale jàngale xam-xam loolu loolu graaw loolu sunna la Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu gis ngeen tarjamaan fan yii noonu mais taxaw ci minbar bi foofu daa amoon ay jataay yu doon teg Medina bi fa jàngale saxaaba yi radiyallahu anhu nee na Seydina Abdullah ibn Mas'ud mi ñu doon wax sànni moom ba ko taalibeem yi laajee Irak fële sa kuufa ne lu tax doo ñu jàngalee temps le temps dañuy kii mu ne man mu ne yonent bi damay def ni yonent bi saa saa doon def ak yéen moo da doon xool bu gisee ne sawar nañu pare nañ ngir kii mu daal di ñuy defal jàngal na voilà mu ne loolu moom ñun nekkuñu fi di yooyu ñeen nag te loolu zikrullah la jàngale loolu bokk na ci yi nga xam ne façon tudd buur yàlla ndax lan lañu fay jàngale jataay bi nga xam ne hadis lañ fay jàngale waa ji fu mu tudde julli ci yonent mi alayhi salaatu salaam lay tudd ay xadiis buur yàlla nee na ak yu mel noonu dis loolu mooy si loolu la loolu kese ñu ne ah waa kon yaa Cheikh nañu kon yéen dalil yi ngeen bon loolu tudd jubluwuñ ci loolu ah jubluwuñ ci que bon di sikkar comme allah allah wala laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah liñ wax de waaju wuur ne ñun loolu d'accord nañ ci ñun d'accord nañ ci ne tudd yàlla du du rek allah allah allah wala laa ilaha illa subhaanallah ak yooyu ñun d'accord nañ ci majaalisu zikri yi ci la majaalisu kii ilmi yi loolu ci ci la ñu ne mais eh, ñun nag gis nga lii gina feddali li nga non texte sur texte nga xam ne moom zahiru texte bi xam comme que gars yi ñoom zahir bi la gën a jàpp léegi ñun nañ dem ak ñoom ci loolu ah te tamit loolu la mooy ci loolu la ñuy commencer li feeñ duñ ko fi bàyyi di dem ci lu nëbb xool leen xadiis bii nii nga xam ne muttafaqun alayhi la bu imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Hajjaj ci version imaam Muslim bi ak imaam al Buxaari c'est même chose ci version imaam al Buxaari bi dégg mu ne inna lillahi malaa'ikatan yatuufuuna fi turuqi yaltamisuuna ahla dhikri mooy même xadiis bi la mais version wu imaam al Buxaari mu ne inna lillahi sayyidina Abu Hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na inna lillahi ñeel na buur yàlla malaayikatan ay malaayika yatuufuuna yoo xam ne dañuy wër fi turuqi ci yoon yaltamisuuna di làmb ahla dhikri mooy di wër di seet ahla dhikri ñi nga xam ne ñooy waay ñiy tudd buur yàlla fa ida wajadu qawman bu ñu trouver ay nit yoo xam ne yadhkuruuna allaha taala ñuy tudd buur yàlla tanaado dañuy woowante waaw dañuy woowante halum moo naan leen ñëw leen ilaa xaajatikum ñëw leen ci seen aajo gi li leen fi indi woon mooy lool léegi bañ demee mu ne buur yàlla laaj leen wa huwa a'lamu bañ delloo ñoom malaatoo fa yasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim maa yaqulu ibaadi qaalu fa yaquluuna yusabbihuunaka wa yukabbiruunaka wa yaxmiduunaka wa yumajjiduunaka ñu ne xoolal nag lii moom mooy preuve bi gina leer que ñun li wax loolu loolu yonent na lay sa sam moo ne malaaka yi bu ñu delloo ci buur yàlla lañ lañ yo buñ demee buur yàlla laaj leen te moo leen gën a xam fu ngeen jóge fi ñu ñoom ñu ne dañoo demoon ci suuf lañ jóge fekk fa say jaam yoo xam ne ñu ngi la doon tudd lan mu ne lan la ñuy doon def mu ne ñoom ñu ngi fa yaquluuna malaaka yi ne yusabbihuna ñu leen di sàbbaal ñu la yow lañ doon sàbbaal yow borom xaddasanaa diw mooy sàbbaal ah sàbbaal buur yàlla mooy xaddasanaa diw non yu sabbixuuna ko moo sab mooy yu sabbixuuna ko mooy verbe subhaanallah yaquluuna subhaanallah man yaqulu subhaanallah huwa yusabbix mooy di setal buur yàlla ci yi nga xam ne mooy ñu xamul dara di ko jéem a taqal naan buur yàlla daa am ñaa doom ak yooyu wal iyaazu billaah yu mel noonu mooy yu sabbixuunaka ñu ngi lay sàbbaal voilà loolu kay mooy lan subhaanallah subhaanallah subhaanallah subhaanallah lañ doon wax yu sabbixuunaka wa yukabbiruunaka ñu lay takbiir di la màggal mooy lan man yaquulu allahu akbar loolu mooy takbiir yukabbiruunaka ñu ngi lay màggal allahu akbar ku naan allahu akbar moom lañ naan tak kii takbiir lay def yu kabbiru loolu la wa yukabbirunaka ñu ngi la màggal ñu ngi lay sant alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa yumajjiduunaka ñu ngi lay bàkk waa kon nag ñu ne lii moom gis nga lii dafa leer këni kon yéen lii mooy ay móolo yu leer yoo xamante ni moom la ñuy sikkal voilà kon yéen yéen ni ngeen doon wax d'accord nañ mais lii moom dafa leer neewuñ yufassiruna na yatadhakaruuna alquran déedéet te mooy alquran pourtant mooy sikar bi gën a féete kaw mais bii dafa leer ci li nga xam ne mooy question bi yusabbihunaka ci buñ ñëwee ci riwaa imaam muslim bi mu ne kon yusabbihunaka ji'naa min 'indi 'ibaadin laka fil ard nee na malaaka yooyu ne borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi bàyyeekoo min 'indi 'ibaadin laka ci say jaam yoo xam ne fil ard ci suuf lañ ne yusabbihuunaka ñu ngi lay sàbbaal wa yukabbiruunaka di la di la màggal wa yuhalliluunaka at-tahliil mooy man qaala laa ilaha illa mooy yii yépp lañ doon def ñoo yi yëpp lañ def laa ilaha illa allah kalimatu tawxid laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah di la bàkk wayu wa yaxmidoonaka di la mag euh, di la sant wa yasaluunaka di la ñaan di la ñaan tamit qaala nee na borom bi ne leen wa maada yasaluun subhaanahu wa ana wa maada yasaluuni ana lan lañ lay ñaan ñoom sama jaam yoo yële qaalu nee na malaaka yi aleyhim salaatu wasalaam ne borom bi yasaluunaka jannatak ñoom de sa sa lañ lay ñaan qaala wa hal jannati voilà ah nee mu ne leen lan lañ may ñu laaj xaalu ñu ne ko yasalunaka jannatak ñu ngi lay ñaan li nga xam ne mooy sa àjjana euh, sànq lu ñu wax fa ida wajadu qawman yadhkuruna allah taala tanaadaw halummu walla waa tanaadu tanaadaw ñu woowante halummu walla ñëw leen kon mu ne lan lañuy laaj maada yasaluuni ana lan lañ may ñaan qaalu yasaluunaka jannatak ñoom de sa àjjana lañ lay ñaan qaala suñu boroom nee na suñu boroom ne leen waxal ra aw jannat yi ñoom est ce gis nañ sama aljana ji qaalu ñu ne ko laa gisuñu ko de qaala mu ne leen fa kayfa law ra awul janna waa ñoom nanaka la doon deme bu doon ni dañoo gis aljana hein hein bu ñu gisoon àjjana kon moom nuñ doon def nuñ ko gisoon ñoom gisuñu ko di di def lii lépp di ma ko ñaan waay waay kon ñoom bu ñu ko gisoon fa kayfa ana naka la doon deme law ra aw hu bu doon gis nañ ra awu jannati buñ gisoon sama aljana ji xaalu malaaka yi alayhimu salaatu salaam ne borom bi yusabbihuunaka é bu ñu ko gisoon dinañ gën a yokk effort di la gën a bàkk de waaw qaala nee na borom bi azza wa jalla ne leen wa mimma yastajiiruni ana lan lañuy ñaan ma yiir leen ci ma protéger leen ci nee na qaalu min ñu ne ko ñoom de ñu ngi lay ñaan sa àjjana waaye ñu ngi muslu ci yow lañuy ñaan nga musal leen sa aj sa safara si xaala nee na borom bi azza wa jalla ne leen wahal ra'aw naar yi ndax ñoom gis nañu wahal ra'aw naar yi ndax dañoo gis sama safara si xaalu ñu ne laa déedéet gisuñu ko de qaala borom bi ne leen fa kayfa law ra'aw naar yi waa ana ñoom naka lañ doon def buñ gisoon sama safara xaalu ñu ne yastaghfiru na ko kon de dinañ yokk li def ay istighfar ci la ñuy xame ne kon pour mën a mucc ci safara del bariloo loo def istighfar voilà qaala nee na boroom bi neen fa yaqulu qad ghafartu ne leen jéggal naa leen ñoom mbooloo moom ñépp jéggal naa leen seeni ñaawteef wa a'taytuhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaaru non seulement jéggal naa leen seen bàkkaar yi muur naa ko effacé naa ko jox naa leen liñ may ñaan te yiir naa leen mooy musal naa leen protéger naa leen ci li nga xam ne moom lañ may sàkku ma protéger leen muy safara xaala yonent mi aleyhi salaatu salaam ne malaaka yi nag ne aleyhim salaam yaa rabbi fiihim fulaan abdun xataa innama marra fa jalasa maahum yonent mi aleyhi salaatu ne bi suñu borom waxee na jéggal na ñooñu ñoom ñépp may na leen li ñuy ñaan ba pare yiir na leen protéger na leen ci li ñuy tiit malaaka yi na ko aa ah, yaa rabb suñu boroom fiihim fulaan diw nag falañ lañ ko fekk de abdul xatta kooku jaam bu bari bàkkaar la ak a mën a defi bàkkaar moom nag innama li am ba des mooy marra jalasa maahum dafa romb moom moom moom bokkuloon ci ñooma dafa romb roon rek gis leen ñuy sikkar di la bàkk di def alhamdulilah ay subhaanallah ak yooyu mu ñëw toog malgré ay bàkkaaram yu bari fa qaala suñu boroom nee na qaala yonent ma ne saar-saam nee na boroom bi ne walahu gafartu walahu gafartu humul qawmu laa yashqaa bihim jalisuhum jalisuhum laa yashqaa bihim jalisuhum allahu akbar nee na bi ba malaakay waxee lool nee na boroom bi ne walahu gafartu nit nga ne ne dafa bari bàkkaar dafa romboon kese yóbbaale kooku moom fekkee ma ci boole la mooy moom am fekkee ma ci boole la rek wala sax romb ma ci boole ndax daf fee romb rek gis gaa waaye buur yàlla ne kooku noon ngeen di wax malgré ay bàkkaaram li bari wala hu xafartu moom it jéggal naa ko walla hu waxaat ko répété ko wala hu xafartu moom it jéggal naa ko ci riwaay imaam al buxaari bi mu ne fa yaquulu suñu boroom ne fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum maa ngi leen di seede loo ko ne jéggal naa leen ñoom ñépp am malaaka yi mu ne kenn ci malaaka yi ne ko fulaanun laysa minhum innama jaa li xaaja diw moom bokkuloon ci ñoom moom li ko fi indiwoon mooy ne benn aajo rek amaana mooy dafa dégg ne eh, diw tey dina teew te yoreeloon na ma xaalis dina teew ca bërëb ba ñuy tudde buur yàlla léegi man naa fa dem ngir yeeku sama pa sama sama xaalis bi ma yoreel wala moom daal beneen aajoo ko fi indi du looloo ko fi indi woon nee na suñu boroom ne humul julasa la yashqa bihim jalisi jalisuhum men ñooñ ñooñ ñi nga xam ne ku toog ak ñoom doo doo doo doo doo texee di allahu akbar allahu kon suñu boroom ne wala hu ci riwaay imaam muslim bi kooku li nga xam ne nee na tooñkat bu mag la ku bari bàkkaar dafaa ñëwoon rek toog wala hu moom it xafartu jéggal naa ko wala hu ñeel ko moom it xafartu jéggal naa ko ndax humul xaw ñoo ñooy nit ñi nga xam ne laa yashqa bihim jalisuhu kenn du toog ak ñoom di jataay ak ñoom ba pare di texee yi xam nga lii nii ko suñu borom waxe loolu la mooy am na ñoo xam ne boo toogee ñoom texe nga ba faw ba faw c'est fini waaw akbar mooy nit lañu buur yàlla tàggat teg leen ci gox yi ci ville yi que ça soit en Occident wak Orient wak Afrique ak Amazonie ak foo nekk buur yàlla tàggat na nit ñoo xamante ne nii ku toog ak ñoom doo texee bi mu ne ulaa'ika al qawmu mu ne humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum ñooñ ñooy ñi nga xam ne ñoo tax ñu naan gaay yi laa yashqa du texee di bihim jaliisuhum kenn du toog ak ñoom di texee di lu la jariñ kese nga fay jële loo xam ne moo lay defar sa àddina ak sa àllaaxira nga fay jële boo toogee ak ñoom laa ilaha illa allah te ñooñu fii ñi muy wax fii mooy lan mooy ahlu zikri ñi nga xam ne nee na ñooñu bañ leen fekkee ñoom lañ fa malaaka yi fekk te lañ doon def mooy mooy yusabbihuunaka wa yukabbiruunaka wa yuhallilunaka wa yumajjiluunaka wa yaxmiduunaka wa yasaluunaka ñooñu la mooy ahlu zikri waaye ñi nga xam ne ñooy waaye tudd yàlla yi waaye yàlla yi nga xam ne ñoom ay kojug buur yàlla lañ allahu akbar moo la ñu naan leen di wax rijaalullahi góoru yàlla yi nga xam ne ci tudd buur yàlla lañuy lañuy nekk saa su ne léegi eh, ñu ne gis ngeen léegi yéen suñu dalil yi te bokk na ci suñu dalil yi mooy xadis bi ngeen fi gis léegi bi tax ñu nettali keroog Xaybar yonent bi aleyhi salaatu salaam waxul ne bi ga lan lan moo tax saxaaba yi bi ñu ñëw ba ci xur woowu ñu yëkkati seen baat yi di sikkat est yonent léegi ñu ne leen léegi yéen lan moo fay seen dalil ñu ne est-ce gis ngeen ci xadis yonent bi aleyhi salaam daleen ne bu leen sikkat mbooloo waxu leen loolu ah. waxu leen ne bu leen sikkar en mbooloo noonu non da ne comme que dañ ko doon wax ci kaw loolu la leen tere ndax loolu day indi feebar feebar boo xam ne te tamit mën naa yàq say voix yonent mi alei satu salaam mi nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, comme ni Cheikh Omar radiyallahu anhu bi muy wax ci kii bi indi na lu mel noonu mu ne ci lii ci ngay xame le que le fait que yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen ngeen wax ndànk ndax day indi benn feebar mooy di yuuxu ci kaw boo yàggee sa voix bi day am feebar bu ci nekk am na ñoo xam ne sax dañoo dem ba mënatuñoo wax ndax lan ndax ñoom ñooy moo xam ay jàngkat lañ ay yooyu dañuy dem ba seen baat yi comme ni ñuy yuuxoo day dem ba léegi dootuñ mën a tee wax foog naa loolu moo dal ku mel ni nu mu tuddati ñoom Ablaye Niang ak yooyu information yi ma mujj woon am ci moom loolu la woon mooy manaf la woon jàng mooy ni doon kiiwee di Ablaye Niang foog naa kuy déglu kii <coughs> xasida yi surtout temps yu ma temps yu ay genre ay années quatre-vingt yooyu quatre-vingt-dix dañ koy teg balee léegi ci rajo yi voilà mais moom information yi ma mujj woon am ci moom mooy loolu la mooy manaf a jàng man dama